ja'ala lakum min anfusikum azwaajan wa min al-an'aami azwaajan yadra'ukum fiihi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basiir suñu boroom kon di tàmbali di di ñuy continuer fi ñu yemoon ci suuratu shuura ci lii laay bi nga xamante ne mooy mooy mooy ñaar fukk bi noo mooy fukk bi ak benn mu ne faatiru samaawaati mooy ki nga xam ne moo ba moo loo xamante ne nii daal di daal di bënn tabax daal di defar li nga xamante ne nii mooy asamaan yi ci loo xam ne amul modèle mooy copie ko ci dale lenn wal ardi ak li nga xamante ne mooy suuf ja'ala lakum min anfusikum moom boroom boobale tabaaraka wa ta'ala moo def yéen ci seen bopp azwaajan ñoo xamante ne nii seeni soxna lañ mooy jigéen ñi ñu ngi leen jële ci faarul maam aadama alayhi salaam ci la boroom bi tabaaraka wa ta'ala binde suñu maam Hawa alayhim assalaatu wassalaam def nag mooy góor moo tax nit ki buñ koy may soxna ndax xam ne mooy ñoom ñaar amul ay nawle lañu amul dara lu mu ko pëlee ndax ñoom ñépp benn lañ kulluna min adam wa adamu min turab ñun ñépp ci seydina adam alayhi salaam lañ jóge te moom ci suuf la jóge te sayyidatu hawa alayhi salaam mu ngi jóge ci faaram kon suñu borom moo def bind ci seen bopp yéen azwaajan ñoo xam ne mooy seeni soxna peer ngeen nekk ñaar wa minal an'aami waaye it ci li nga xamante ne mooy jur ji azwaaja mu def ko azwaajan ñoom it ay peer ñooñ nag juróom-ñett lañu comme li noo comme li nga xamante ne nii noon la ko waxee thamaniyata azwaajin min ad-da'n ithnayn dinañ ñëw lool ci suuratul an'aam bu ñu ko ñëwee dina gën a leeral li inshaa allahu taala mu ne yadraukum fii borom bi moo leen baril bind leen génn leen génn leen ci seen biiru nday yi waaye génn leen ci biir suuf si nii ngi leen fiy nekke bari leen fi ngeen nekk fi daal di leen fiy wasaare laysa kamithlihi shay amul dara loo xamante ne nii lu niroog moom la borom bi tabaaraka wa taala wa huwa ta moom as-sami'u mooy aji déggaakoon gi al mooy aji gisaakoon gi mooy ne borom bi tabaaraka wa taala niruwul ak kenn niruwul ak lenn lépp lu xel yi dem ba jokk ne lii la mooy loolu la gën a sori moo tax lépp loo dégg ci alquran laaya bii laaya bu capital la nga dégg borom bi di wax naan ay loxo ay tànk ay lool da ngay xam ne manu la nekk mukk ñun li ñu xam ay cër boo xamante ne nii mooy moom lañu moom la amee ya borom bi amul cër moom li mu am mooy li nga xam ne ay melo la am ak li nga xamante ne nii ndax lan lay laysa ka mislihi shay niroowul ak dara ci jaam yi boo déggee mu naan la borom bi mu ngi gis bu leen yaakaar xamante ne comme ñun ni ñu amee bët muy xool nii di yërlu déedéet loolu waliyaadu billah taala allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira mu ne lahu maqalidu samawati wal ard lahu moom la ñeel maqaaliidu samaawaati caabi yi nga xamante ni ñooy caabi asamaan wal ardi ak suuf yabsutu rizqa moom borom bi tabaaraka wa taala mooy ki nga xamante ni mooy tàllal wërsëg li may yashaa wu ko soob lay lay lay tàllalal sa wërsëg yaatalal la sa wërsëg wa yaqdiru waaye ku ko neex mu xompal la daal di lay wàññil li ngay am te loolu waxoon na ko ci suuratul zuxruf bi nga xamante ne nii ci lay wax naan mooy defal ku nekk moo leen di mooy moom mooy séddale li ngeen di am ngir lenn ñi jàppe ñeneen ñi suxriya bu ko defee noonu ci la dund gi di mën a nekk kon mu ne kon moom mooy yaatalal wërsëg li may yasha ku ko soob wa yaqdiru waaye mooy xompal ku ko soob innahu dëgg-dëgg moom borom bi tabaraka wa taala bi kulli shay'in ci lépp alimun ku ko xam la mu ne nag shara'a lakum moom de moo leen tëg rëddal daal dina leen traceel rëddal leen lakum ñeel leen mina diine ci diiney l'islam ji moo xam ne ci laa leen sóob illaa wa antum muslimun comme ni mu ko waxee ci yeneen laaya yi bu leen faatu lu dul ne kuy faatu ci yéen na nekk koo xam ne dafa wommatu nekk jullit diine jooju nag di diine l'islam tëralin woo wële tërin woo nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala bëgg ñu nekk ko ci kaw suuf borom bi moo ñu fi rëddal loo xam ne noonu la ñu war doxee maa mooy la nga xamante ne wassa bi Nuuha moom la daal di woon dénk ngir mu taxawe ko Seydina Nuux alayhi salaatu wassalaam ak ay ñoñam walladhi awhaynaa ilayk waaye loolu ma leen tëralal mooy li nga xam ne tamit moom laa la wax yu yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa maa wassaynaa bihi Ibrahim te loolu le mooy ibrahim alayhi salaam wa muusa ak seydina muusa alayhi salaam wa isa ak seydina isa alayhi salaam lan noo ne woon kon ci lool mu leen tëraloon mooy lan an aqimu diina mooy na ngeen taxawal diina ji na ngeen ci ne bu leen nekk ñoo xamante ne nii ñoom musiba bu ñëw li ñuy sànni mooy seen diine la ñuy njëkk a mu jàll fële ngir lan seen intéret personnel wala seen loo xamante ne seen mbiri àddina tax ñoom daal seen ñëw àdd li li jëm ci wàllu diine ji moom la ñu ñàkkal fayda bu ñu amoon sax fii mu ne am match bu am solo daanaka julli du ñu ko def wala lu gën ñàkk solo nañ koy defee bu ñu amoon benn rendez-vous boo xam ne dañ koo am ak keneen jaral na leen ra fay ray julli yépp wala du ñu yuy ñëw wala yu mel noonu loolu lépp nga xamante yow li nekk nga waroon koo taxawal mu ne loolu na ngeen ko taxawal de mooy dundil googu na ngeen ko taxawal yii nii nii an aqimu diina ndax l'islam dafa soxla ñoo xam ne ñooy taxaw di ko taxawal di taxawe li nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala digle wala tatafarraqu fii bu leen di nekk nag moom di di di di di wute di di nga nekk ñoo xamante ne nii da ngeen di disperser wu nekk ñoo xam ne da projet yi l'islam bi bu taxawee ñépp ci war a nekk julli ñépp koy defandoo amul ñii naan man fee laay taxaw kii taxaw fii bu ñoo xawee puus tànkam ci wetam sax mu mer xëccaat ko yooyu yépp du li nga xamante ne nii noonu la julli ñi wala deme ne wala tatafarraqu fii bu leen ci wute ci li nga xamante ne mooy ponk l'islam yi ponk diine gi ngeen xam ne ci ngeen war a taxaw ak dimbali jaam yi kabura ala al mushrikiina ne ñii nag mu lim ci kaw yonent yooyu ñoom la ñuy wax ulul azmi minar rusul ñooy borom dogu yu kawe yi nga xamante ni yonent yi alayhimu salaatu wassalaam gisoon nañ ko fan yele mu ne kabura kantaan ak yéeféer yi mooy lan diine ji ba lañ cee jóge mooy yooyu borom bi rëdd dafa am diine yi fi jaar yépp te benn la inna diina indallahi lislaam suñu borom nee na yenn diine muy doxalin religion li ñuy wax tëralin dundin wi nga xam ne benn la yonent la suñu borom masa xam mooy lislaam te moom la ma masa yónni seydina aadam ba ni seydina rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam loolu lañ ma sa nekkee loolu nag dafa am yoo xam ne du changer mooy ay taxawal julli woor ay joxe zakat yooyu moom diine boo moo boo ci mas dem mooy tëralin lépp ci lislaam la wa waaye législation bi muy tërali ñi moo doon wute waaye yooyu moom mooy yi nga xamante ne nii moom doonu ñoon dem bàyyi li nga xamante ne mooy shirk ak tooñ ak ay njaaloog yooyu foo demoon moom na nga koy fekk yoo yëlee kon nag mu ne taxawu leen loo yëlee taxawu leen ko de ta bu leen ci wutee kabura kantaa yéeféri nag kabura moom rëy na ci ñoom alal mushrikiina ci kaw bokkaalekat yi matad'uhum ilayhi li ngeen leen di woowe muy l'islam gii dafa rëy ci ñoom ndax jàpp nañ ne ñoom vraiment dépassé nañ di naan dañuy topp ay diine yi quoi ay l'islam mooy lan ñoom dañoo gis ne ñoom foñu nañ jàpp ne wuute waaye ñoom ni ñu kawee mos nan la ñuy nekk ñu naan leen ay yàlla nee na non ñoom seen liberté doy na leen ak ni ñu gisee ne noonu la ñuy doxale àddina mu ne allahu borom bi tabaraka wa taala yajtabi ilayhi man yasha moom mooy bijj ku ko soob mooy tànn ku ko soob man ya ilayhi jëme ko ci boppam man yashaa'u ku ko soob wa yahdi ta mooy gindi ilayhi ci moom man nii képp koo xam ne nangu ngaa dellu ci borom bi di nga fekk borom bi moom doon gaaw ngir xëcc la ci boppam moo la ciy gindi wa ma tafarraqu mu ne kantaa yéeféer yi muy yahuud yi ak ñi nga xam ne ñooy kuffaaru Quraysh yi waaye ñii ñi liy wax dëgg-dëgg mooy yéefér yi yéeféru xor ñi nga xam ne ñooy yahuud yi ak ñi nga xam ne mooy chrétiens yi mu ne wama tafarraqu ñoom de nekkuñoon ñoo xam ne doon nañu nekkoon nañu ñoo xamante ne nii wama tafarraqu te ñoom taqaleku wuñ seen biir illaa min ba'di ma jaa'ahumul ilm lu dul ba nga xamante ne nii ci la xam-xam bu leer bi ma leen xamaloon seen téere yi ne leen am na yonent buy ñëw comme ni ma ko waxoon seen yonent yoo yële ñoom jàngal leen ko biñ ñëwee nag ba mbir mi leer jaahu mu dikkal leen al ilmu xam-xam bu leer boo bële di Seydina Muhammad feeñ alayhi salaatu wassalaam ci lañ commencé nag tàqale ko ñii ne dañ koy gëm te ñoo ñi ki ginoon a tuuti waxoon nañ ko fan yee ñi ëpp daal di koy lankal na baynahum boo gisee lool am nag mooy beew rek seen diggante moo ko waral mu ne walaw laa kalimatun sabaqat budul woon ne kaddu boo xam ne jiitu na ci boroom bi ko tukkee ci sa boroom ilaa ajalin musamma mooy ne ndax mooy délai boo xam ne bu ñu tudd la la qudiya baynahum bu dul woon lool konoon de kon ma àtte seen diggante de mooy borom bi moo doon moo moo dogal ci lu jiitu ne moom jaam yi du ku def dara rek lu dul noonu ci saase mu fay la ko mooy dafa def àpp boo xam ne ci lay àttee jaam yi di yawmal qiyaam mu ne bu dul woon loolu ma wax noonu kaddu googu ne jaam yi maa leen di xaar àtte leen yawmal qiyaam konoon te kon ci kaw suuf fii bi ñu moyee ci laa leen di àtte ne kon gaa ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ñoom lañ donnule li nga xam ne mooy téere bi muy tawraat min ba'dihim ginnaaw ñoo ñële mooy ñooy ñiñ joxoon tawraat ak injiil ñooñu nga xam ne mooy ñoom lañ ko joxoon min ba'dihim ginnaaw ñoom la fii shakkin minhu murid fii boroom xam yi dañ cee wute am nañu ne yahuud yi ak juif la ñuy wax yahuud yi ak chrétien yi lay wax nii ne ñoom ñi nga xamante ne ñoom lañ joxoon li nga xam ne mooy tawraat ak injiil ginnaaw ñi xam ne ñoom ñoo fi jiitu woon ñoom de la fii shakkin dañoo nekk ci sikki sàkka minhu ci alquran ji murib nekk di ci reng di ci dengi dengi am ñu ne déedéet ñi waa Quraysh lay wax mooy wa innal ladina urusul kitaab ñi nga xam ne ñoom lañ doon téere bii di alquran min ba'dihim ginnaaw yahuudi ak ñi nga xam ne chrétiens yi nga xam ne baleen xam-xam bu leer bi ñëwee ñu daal di koy weddi ñoom ñooñu nag muy waa Quraysh la fii shakkin dañoo nekk ci dengi dengi ci sikki sàkka minhu ci alquran ji ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam murib di dengi yow nag ci jëmel ci lii fadu mooy wooteel jëme ci li nga xam ne moom laa leen wax nii leen ko ci diine ji ci l'islam bii mooy ngeen doxa ko fali daalika wala mu ñële tàqale ko woon ba leen xam-xam bi dikkee lool moo tax nag fali daalika ci kaw loolu fadu kon nag wooteel nga jëme ci yoon wi nga xamante ne nii mooy yoonu l'islam ngir tëralaat ko mu leer nañ ñépp xam ne moom fi masa ne moom la yonent yi alayhimu salaatu wassalaam nekkoon mu ne kon wastaqim tanag na nga cow wooral kama umirta comme ni nga xam ne noonu lañ la ko digale yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wala tattabi' ahwaa'ahum tabul topp nag ñi nga xam ne bànneexu yéeféer yi waxul waxal amantu man de gëm naa bi ma anzalallah gëm naa lépp li nga xam ne moom la boroom bi wàcce min kitaabin ci téere wa umirtu te daal dinañ may digal li adila baynakum ma daal di nekk koo xam ne damay maandu seen diggante mooy di leen atte ci yoon ci justice di leen ci teg allahu borom bi rabbuna mooy suñu boroom wa rabbukum te mooy seen borom lanaa neel nanu amaaluna suñuy jëf walakum na leen jëf la hujjata baynana wa baynakum leerakum bi mu leeree nag ñun nekkatuñ fi dara nekk fi di xëccoo ak yéen déedéet mooy bu affaire bi leeree jeex na léegi daal amatul benn lay sama digganteeg yéen ginnaaw ba ma leen indilee lay wu leer wi dee allahu ta ngeen xam ne borom bi tabaaraka wa taala yajma'u baynana moo ñuy dajale wa ilayhi te ci moom almasiiru mooy delluwaay ba wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ala al alhamdulillahi rabbil alamin